بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ورضي الله تعالى عن القد المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم ومد الأولياء والأقطاب خاتم الأولياء سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xam naa ni insha allahu kàddu yi du gudd kàddu yu gàtt lay doon ndax temps bi ñu amoon daaw Euh, daanaka amuñu ko waaye nag comme ñu ma ko waxee woon programme bu bu défini lañ amoon ci gàmmu te depuis ñuy gàmmu noonu lañ mus di gàmmoo te gis nañ ci ay résultats te dañuy ñaan yàlla mu dimbali ñu ba ñuy sax di gàmmoo gàmmoo noonu mooy waajal ko ci alquranul karim jàng nañ bépp kaamil bis bi dinañ fay jàng kaamil suñu paree ñu zikkat laa ilaha illa li nga xamante ni moom lañ tere woon yonente bi mu wax ko ca Makka suñu àggalee ñu waxtaan ci diine jàngalante suñu pratique posé ci ay question ci wàllu fiqh suñu àggalee ñu bëggalante ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu àggalee ñu sànni kaddu muy jotaayu mbokk taalibe yi ngir orientation yi ak jokkalante yi suñu àggalee ñu dem ci sëriñ ba commencé zikkar ngir waajal ko ngir teeru ko ngir ànd ak moom yóbbu ko ca tànt ba suñu àggalee ñu jëlee ko ca tànt ba yóbbu ko ca kër ga mu ñaanal ñu suñu àggalee ñu ñëw raxas suñuy bool daal di tàggoo ba déwén loolu mooy suñu programme mu gàmm noonu la ñuy gàmmoo ñu dañ ko dalee def ba tey tamit alhamdulilah ñoo ngi ci yëpp yokkute ci zahir ak ci baatin yal na yàlla barkeel lépp wa tabaarakallahu euh, comme ni ma leen koy waxee dañuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu wa sallam di gërëm mbokk yëpp ak sopp yëpp di nuyu bu baax Adja Katiba ak njabootam waxoon nañ ko ci suba waaye lu baax am doy di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ak teraanga insha allah góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu feebar yàlla saafara leen ñu sori yàlla bàkkee leen bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu safine yëpp yëpp yëpp ñi nekk fii ak nekk bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw euh, ñëpp ñoo ngi leen di ziar ci bis bu tedd bi ñoo ngi leen di ziar ci biss bu tedd bi ñoo ngi leen di ci bis bu tedd bii nga xam ne bisu sayyidina muhammad la sallallahu alayhi wa sallam fa tabaraka allahu di lépp loo xamante ab jaam yàlla mos na ko koo defal ci barke sayyidina muhammad yal nañu yàlla defal lu ëpp loolu fii ci bërëb bi ak jotaay bi ak place bi ak bés bi ak xew-xew bi jaahi sayyidina wa nabiyina mawlana muhammad sallallahu alayhi wa su ko defee euh, kontaan nañ ci section yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp section yu bees yi ak section yu yàgg yi kenn ku ci nekk na ngeen xam ni nuy naa la fekk naa la fa nga toog jox la sama loxo wala sama cofeel ni ngeen man nammee woon a gis doon ko jottali seen i kilifa di leen wax ne leen namm nañoo gis sëriñ bi bëgg nañ koo gis tabaarakallaahu ñu it noonu lañ leen nammee woon a gis ndax lépp cofeel la rek ngir jëmmi yàlla cofeel googu nag dañuy ñaan yàlla yàlla saxal ko ba aljanna insha allah jaahi nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa bu defee ñoo ngi santaat bu baax tamit mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk ci kanam ku ci mel ni seen Mbaye Fall ak ñi mu àndal kulim juum ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi taxaw sa taxawaay yaa ngi def la la yaa ngi tabarakallahu euh, mottali lépp li nga xamante ni jaayante woon nga ko ak ñun ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla saxal seen taxawaay te ko ndax ñëpp mujj na ñoo xam ni safina safina am na base waaw mujj nañ koo xam mhm. waaw moo tax ñun ñëpp nañ wax alhamdulilah loolu yëpp yàlla la du fexe du alal du xam-xam yàlla yërmande yàlla rek la yàlla ci yërmandeem moo def safina am base pourquoi parce que ñi ko sos ñu ci bëri gisatul leen membre fondateur yi ci suba am na ñu ñëw ci guddee dinañ ñëwaat suñ taxawoon fii yéen kenn kenn kenn xamu leen kii nii moo ngi tudd Moustapha Dieye depuis quatre-vingt-quinze ñoo ngi ànd ñoom ak ñoom Latif nii Pape Abdoulaye Diop Abibou Koulibaly ancien yooyu ah waaw ndeysaan tey yii ak benn focus bu ndaw la nekkoon di ca góorgóorlu di ca def suñu gàmm ba yàlla yaatal ko ba mu génn kër gi dugg ci ruq yëpp dugg ci dëkk bi yëpp ku ñëwul jënd carte membre tamit sa xol jënd na carte membre waaw ah, ndax Safina du affaire daayira Safina c'est une manifestation de la miséricorde divine feeñuwaay la te feeñuwaayu yërmande yàlla la mazharun min mazahiri rahmatillahi subhanahu wa taala waaw boo xamante ni képp koo xamante ni xoole nga ko noonu rek sa buntu texe la àdduna ak àllaaxira muy góor muy jigéen muy mag mu ndaw loolu mooy yëf li barkeel na nag insha allah barkeel na tax baarakallahu lépp yàlla barkeel na waaw yàlla dugal ci ay contre yoo xamante ni ñun mos ñoo xalaat ne dana fa ak ñun ñëw suñu tànk mos faa dem waaw. voilà dañ daan wax nañu su benn demee fukk ñëw waaw ndax ki dem tayu ko fii ku dul defaru soo duggee tamit di nga génn ku dul texe doo duggee tamit di nga génn mu ne su su benn demee rek fukk ñëw toujours ma koy nekk li am na ci jamono ay mbir yu bari xew ba gars yi ñëwee di wax man leen dem leen ngeen toog seen yoon nekk bu ma dégg kenn yëkkati ci kàddu togu teguñ ca lu mat weer yàlla feye ñu loo xamante ni ñu mënuñ ko tudd suñu gémmiñ ñu ñëwoon di wax ñëpp ñëwaat ne ma ah kon sëñ bi gisoon man leen rek la kon alhamdulilahi rabbil alamin sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ay gor lañu àndal ay góor lañu àndal ay nit ñu am personnalité nit ñu ñàkk complexe lañu àndal na man wax naa ko taalibe bu amul xaalis d'accord taalibe bu amul xam-xam d'accord taalibe bu mënul soru d'accord taalibe bu yaruwul sax d'accord balay yàgg di nga yaru balay yàgg di nga am xaalis balay yàgg di nga waaw man li ma mënta concevoir mooy taalibe bu amul bu am complexe ma ànd ak complexe su ma ko yëgee ci yow jeex na ça j'accepte pas complexé kuy complexé non kooku bul ànd ak moom sa waay gis lueur yi rek di la di la dem te souvent l'habit ne fait pas le moine les apparences sont souvent trompeuses et tout ce qui brille n'est pas de attention léegi nag soo àndee complexe bi yaakaar ni lu lu yëngu rek mu yaakaar ni loolu la wàcc la fa dem man lépp mën naa ko accepté ci taali bi ba mu des ku complexe moom doo sentir ne complexe nga moom di yóbbu nga toog bul ñëw parce que du ma ko xamee ci yow man dama lay dàq ah oui nit day am personnalité jàmm luy bañ nit dafa am lu mu taxawee wala xad karam na bani aadama doomu aadama yàlla daf ko fonk daf ko respecté pourquoi parce que dafa am forme Seydina Muhammad la forme adamique boobu ñuy jul ci jawharatul kamal wa nuuril akwaani al mutakawnati al aadamiyi saahibil haqqi rabbaani aha te ñi ma àndal ñëpp ay gor lañu ay góor lañu ñu ñàkk complexe lañu te xam naa leen daje nañoo lu nekk am na ci ñu bëri ils ont reçu de pression beaucoup de de mais teewul yu nekk góor toujours dara feesul seen bët kenn feesul seen bët parce que ñun ah lu tax dara du feesul bët ñun yàlla rek nañ xam ne yonent ñun niveau bi gën a jafe ci cëriñ moom la dund mooy pratique ak cëriñ bi ci gën a metti mooy pratique mooy ànd ak sëñ bi julli ji ànd ak moom woor ànd ak moom naafila ànd ak moom wasifa ngeen ànd di ragal yàlla ànd ak moom yoolu loolu moo gën a jafe ci cëriñ te ñun niveau boobu la am parce que moom lañu doon ci suñu maam dégg ngeen li mu wax mhm. dafa am façon yu bëri am na sëriñ ñoo xamante ni sëriñu xew lañu dañu ñëw toog wax sax duñ ko def parce que bëgguñoo wax sax ba parce que duñ juumee taalibe yi ñi leen jàppoon yàlla dañuy xam ni yàlla du juum moo tax dañuy préféré duñu wax mukk dañuy toog leen nag mel ni ku feebar te dara jot leen am na sëriñ yoo xamante ni sëriñu manipulateur lañu duñ ñëwee duñuy wax ak yow sax dañuy xool ci asamaan si mel ni kuy liir ci la waxul wax te fekk dañoo màndi ah oui ah ba leen gisee ni ñuy defee ak façon yi ñuy def ngay xam ni kii am na lu mu doolee koo nit ku lucide du def lu muy def yenn conneries yi doo ku nit ku lucide doo ko wax ci mbooloo waaye ah, da gis ñu koy def en plein public ñëpp di leen ñu def ko ñooñu c'est des manipulateurs parce que y a des gens yoo xamante ni ils sont tellement cons tellement tarés ba nga xamante ni wóoruñu lu dul sëriñ yu sëriñ yu cons yooyu sëriñ yu dof yooyu nga xamante ni ay bêtises la ñuy wax ay erreurs la ñuy wax ñoom la ñuy wër ñu ànd ak ñoom nag ñu nekk benn enclos de camp boo xamante ni ay colonie rek la ñuy dund su ko defee ñuy jay sëriñ bi sëriñ bi di leen nax ñu ànd ci loolu di di ay ñeneen ñoo xam ne seen day liggéeyuñu ñu embrigadé leen boole leen ci système bi di leen jël di ñu nekk seen vache laitière ñu leen di jëriñoo ba keroog ñuy dee yal nañ ci yàlla musal yooyu yëpp ay façon sëriñ la am na sëriñ yoo xamante ne dañuy tàng tàngulu te tànguñu fekk fekk ni yooyu ñàkk xam-xam la xam nga li ma bëgg a wax di wax wax yu tàng di kii ñu naan dafa dëggu dafa tàng fekk dafay bañ taalibe poser ko question yooyu yëpp ay façon la ñun nag alhamdulilah yooyu yëpp suñu nekku ci pourquoi ñun sunu maam alaaj Mouhamad Ndieguène cëriñ gi gi ñu fekk mu dund ko mooy cëriñu dem jàkka <laughs> dem wasifa yi ragal yàlla jaam yàlla naafi la guddi si kar ñun loolu lañ doon metti na nag waaye xam na ni wala aqibatu lil muttaqin la fin yàlla mu ngi ko réserver ñi ragal yàlla pënd bi mën naa bari coow li bari waaye ku wéetal sa bàmmeel bagage bi foofu la bagage bi du fii yomal xiyam la xam nga gars yi dañoo teel a ndamu dañoo teel a fëgg seen dënn waaye ku ba nit balaa ngaa fëgg sa dënn di wax dara bàyyi ba yomal xiyam yow sax ma la yomal xiyam li jëm ci bàmmeel ah bàmmeel sax ëpp na li jëm ci sukuraat waaw ba ah, sukuraat ëppul waaye léegi sa taalibe yi nekk 100 ak ak fii prison bu Thiès bi. dixième te yëgoo sax ne tëj nañ leen waaw mënoo lijjanti loolu bëgg a lijjanti fële du noonu waaw kon euh, man toujours li ma leen di wax yéen ñëpp réveillé vous yéen safina dama leen ko daan wax fii waxaat naa leen ko ren moo ngi ci kasetu daaw yi képp koo xamante ni gisoo avancement ci safina bàyyil waaw maa ko bàyyil képp ku jël wér du tiijaan gisoo ci avancement xàccal maa ko wax parce que man xam na soo maam dañu daan wax ne salaatul fatiha ak sàngara yam soo ko yàggee jëfandikoo rek ku la gis xam ko li ñu yor du caaxaan de dëgg la dëgg gu wér la la yonent bi yoroon moom lañu yor maa la ko wax amul sikki sàkk ku ci gisul avancement bàyyi am leen fulla ak fayda yéen ñëpp laa wax muy man mii muy yéen man mii su ma gisuloon lool ci yéen dama leen di bàyyi su ma ci du may gisoon ne yàlla taxu leen a jóg leneen moo leen tax a jóg fii laa leen yéen it am leen fulla googu ci man heure boo leen gisee ne yàlla amatu fi sëñ bi dem leen seen yoon fa yàlla amatu dara amatu fa te yàlla nag du lii gaa yi di wax di wax fii la ja kii jaww jaag asamaan sax di xulli bët ak ay nettali ay gént ak déedéet yàlla mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem ñun loolu lañ xam loolu lañ donn ci la ñuy dund ba fas yéene dee luñ ci am jël luñ ci ñàkk muñ ko parce que xam na ni fii de mën nañ fee ñàkk waaye ëllëg yow ma xi am dinañ fa am te foofu mooy place ba foofu mooy mbir mi yonent nee na wa innaha la jannatun abadan aw la naarun abada am bu jàmm ju sax la ba faw wala musiba mu sax ba faw kon kañ mbir mi foofu la sawaay course kenn du fay départ lu ñuy fay arrivé la ñuy fay arrivé nag mooy aljanna wala sawara alaaj Mamadou radiyallahu anhu seen maam danaan wax ni ah gor jaam jaam gor jaam jaam gor mu ne ah balaa nit a nekk jaam wala mu nekk gor aljana daa taxaw ñiy jàdd ñiy jàdd ku dugg aljana gor nga ku dugg feneen jaam nga kon ñun ñëpp nañ góor góor lu fexee nekk jaami yàlla te yeewu te responsable surtout surtout ça wax naa ko ma ne man mënuma comprendre sénégalais yi c'est problème la ci man jusqu'à présent maa ngi wër réponse yi ba tey amaguma ko lan moo tax lan moo tax lan moo tax ñun sénégalais yi su ñu bëggee jënd ab débardeur kese ab benn euh, t-shirt suñ la waxee mille cinq cent da ngay waxaale waxaale waxaale waxaale waxaale waxaale ba soo paree da ngay mar sonn ba di nga jënd ab benn karet su ko defee waa ji mille cinq cent la la waxoon wàññi la quatre cent quatre cent yi moom ngay jëndee karet kon daanaka jaru ko woon mënoon ngaa ñëw jënd li ngay jënd dem parce que pourquoi parce que bëggoo ko la nax du ñuy def business benn dërëm du rëcc ku ciy def commerce bi da ngay gis maire yi maire yi mënuñoo bind tur mënuñu mënuñoo calculer par euh, kii calcul mais ay nattu un mille un million dix millions la ñuy yor te dërëm du ci rëcc c'est loolu leen mhm. lool maire yi dàq lijjanti natt ci ko ni mënuñoo bind mënuñoo bind mënuñoo liir waaye un franc du génn ci ci natt bi c'est loolu leen mhm. lool gars yi duñuy takk jabar dañuy natt di natt fu nekk ñu dugg fa xool léppam soo koo jël parce que dañuy bañ ko leen nax parce que ma ngoog maquillage yee tax. jigéen ñi tamit c'est la même chose waaw portable doo koy jënd da lijjanti ba xool ko kii ko jënd katu oto yi nu ñuy def ñoom ñoom ñoo gën a sax sadi dañuy jël oto bi woo seen mécanicien mu dawar ko xiiral ko sëb oto bi lu mu antanul pour lan oto bi génne ay défaut génne ay défaut défaut yow mu nga xamante ni mënoo ko gis ci bët yaakaar naa yéen juriste yi dool ngeen koy xaw ma di dool la. waaw doon la guerre ñoom vis euh, vis caché waaw ak benn lu lu lu rek ci biir loo xamante ni ku dul expert wala wala spécialiste mënu koo xam mais dañ gars yi dañ koy lijjanti dañu wut benn tay kii mécanicien mu ñëw jël oto bi def ko. waaw waaw ah, man si nag xam nga man du ma bëgg di léeg-léeg loolu la. soo leen gisee may waat ci waat ci micro bi damay bañ a tympaniser loolu ñu bëri xamul man mën naa def nii bu baax ba fii mën naa woykat laa.

gudd yonent bi tamit du tax ngay nekk fii di di di di ñi am na ñoo xam bëñ la ñu am tal ñu gudd seen bëñ lan tal am na jigéen ñoom dañoo ëmb fi ne ni ñoo ngi toog seen xel di teey ñoo ngi sonn am na feebar am na ñu am ay ay ñu ñu waaj a tëj am ay problème wu ay ay ay xaalis ay bor ñooñu talu ñu ma gàmmu ah, ah yooyu yëpp lañ ko war a xoolaata ah. ñun suñu suñu yi ñuy def taxaw ci mbedd yi di yuuxu di sikkar naan ay ay yàlla laak yooyu yëpp li ci ëpp c'est des perturbations et des et des provocations ah oui man dama wax ne dañoo dañoo war a wut léegi ay saal yu baax saal yu baax yoo xamante ni ñun waa l'islam bi ñoo koy tabax saal yu hermétique ñu ñu xamante ni fa lañuy ñuy dugg yuuxu suñuy yuuxu way suñuy way sikkar suñuy sikkar te duñu perturber kenn l'islam n'est pas fait pour déranger les gens nodd on peut accepter mais pas suñu di tëgg di wayat ak suñu sikkar yu foor yi déedéet yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat parce que loolu yëpp day tax nit ñi gën a jéppi diine te ñun ñoo ko imposé mais amul yeneen réew yi ñun ñoo ngi ci amul gisoo fu kuy taxaw ci mbedd mi di perturber wala nga sa yëpp di tëgg di kii au nom de l'islam waaw ah, yooyu yëpp dafa jar moo tax may def nii micro bi mën naa ko yëkkati ba ci kaw pour ne pas déranger yal nañu yàlla dimbali ñun ñëpp. amiin fu ma ci mécanicien yi. waaw moo ko mécanicien yi la ñuy indi ñu gérer ko bu dee leneen la tamit da ngay woo bu dee sa xarit spécialiste la lool la bu dee da bëgg a jëndi terrain da ngay dem seeti ab sa xarit géomètre mun la suuf bi baaxul suuf bi nangam nangam loolu yëpp lan laay bëgg a wax ko xam li ma bëgg a wax. seet li ngay seet balaa caa dugg pour lan seet bu baax pour lan mais ku bañ ku la nax Moustapha Dieye nee na pour bañ ku la nax. man li ma bënt comprendre nag moo mooy lan moo tax ñun waa Sénégal ñu ñu bañ ko ku ñu nax ci suñu àdduna ci suñu xaalis ci suñu business ci suñu oto tey nangu ñu ñuy nax ci suñu diine te business bi ak oto yi ak xaalis bi fii lay yem soo yoree milliard soo dee tamit say doom ñoo koy jël te soo watul ñu cay mooy yàlla ñu la koy dumaat sa biir bàmmeel oh. lu tax sa diine nga bëgg ko hypothéquer au nom de moo tax ma bëgg mbokk taalibe yëpp jeunesse bi yëpp ngeen yeewu prenez votre religion en main prendre sa religion en main c'est quoi c'est bien apprendre sa religion l'apprendre de manière très désintéressée c'est ça man loolu laa gëm jàng seen diine gëstu leen seen diine fexe leen a xam kan mooy seen yonent mooy Seydunaa Muhammad jëlaat leen seen définition sëriñ sànq wax naa ko ci tele bi direct ñëpp a ngi suivre ma ne leen il y a une différence entre le chef religieux et le guide religieux ñoom ba ñoom Baara Diop ñii ba ñu demee Bango li ñu leen njëkk a jàngal mooy lan le chef a toujours. raison raison. lu tax kon léegi ñuy accepté ñu ne chef religieux déedéet guide religieux laay wax man mooy koo xamante ni da ngeen ànd dem jàkka ñu julli ji mu jiitu nga topp ca. ngeen ànd dem ragal yàlla ngeen ànd dem ngeen ànd ngeen ànd wattabi sabila man anaba ilayya ñun loolu la ñu alquran jàngal toppal yoonu kii ñëw ci man yow man yàlla kii ñëw ci man tamit su xëyee wàcc yoon ba yow toppal yoon wa moom pour loolu responsabilité am la donc loolu laa bëgg mbokk yi ñu yeewu ci il faut qu'on soit responsable il faut qu'on se réveille nañu yeewu ci nelaw yi ñuy nelaw te bàyyi dof dof lu bi te bàyyi fooy suñu diine dégg ngeen li ma bëgg a wax da gis ñoo xamante ni pour wax la ñoom diil yi ñuy teg seen bopp waxuma sax yàlla mais seen bopp lañ koy teg da gis koo xamante ni du jug fajar waaye su amee rendez-vous ambassade jug fajar su amee entretien jug fajar su waree tukki jug fajar waaye yow Rousseau waaw man ndax ruusoo xanaa war ngaa ruus tuuti ba au moins un petit yàlla ne la jógal nga ne maa bañ ambassade woo la pour visa nga daal di jóg ne waaw d'accord naa ça c'est une hypocrisie religieuse et spirituelle il faut faire attention avec toutes choses def leen ndànk ci yu bëri yàlla nañu yàlla suturaal beneen mbir mi jërëjëf Adja jërëjëf beneen mbir mi ma bëgg waxtaan ak yéen mooy ngeen defarwaat bu baax defaraat seen taxawaay defaraat seen toogaay defaraat seen dox ak seen doxalin ak seen doxin ak seen waxin ak seen lekkin ak seen naanin ak seen tëddin ak seen jëfin ak seen xoolin ak seen déggin ak seen léppi in xam nga loolu mooy lan mooy lu yonent bi wax ne innama bu'ithu li utammima makaarima al axlaaq yàlla moo ma yabal ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko nag mooy in la façon ah Seyd Ahmed Tijani radiyallahu anhu bañ ko laajee lan mooy tasawuf dafa wax ne huwa imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi fi zaahiri wal baatini min xaysu yarda la min xaysu tarda Seyd Ahmed Tijaani biñ ko laajee li ñuy wax mooy soufisme lañ koy wax euh, tazkiya léeg-léeg ça dépend ma ngoog tasawuf tazkiya biñ ko laajee Seyd Ahmed Tijaani nee na mooy jëfe ndigalu yàlla ak bàyyi ay tereem ci lu feeñ ak lu nëbbu ni ko yàlla bëggee te nga bañ koo def yow ni nga ko bëggee ba mu ko définir lañ ko bàyyee définir dégg nga wax ba mu définir tasawuf moom Seydina Cheikh ca la borom xam-xam bàyyee définir tasawuf nee nañu définition boobu mooy définition bi gën a mag ñoom ñi xam na li may wax léegi léeg ñu gis benn definition ci benn mbir daan naan définition yëpp baax na waaye bii moo gën a rassembler Mm-hmm. gis-gis yëpp ak xam-xam bu Cheikh Tidiane bi noonu la mel kon le problème n'est pas la pratique religieuse non c'est la façon de pratiquer sa religion et l'état d'esprit avec lequel tu pratiques ta religion l'intention avec laquelle tu pratiques ta religion c'est ça qui est important du du du c'est pas le les actes mécaniques sëgg si gi c'est euh, asalaamaaleykum déedéet yëg gi nga yëg ne yow jaamu yàlla nga allah jaamu yàlla nga amoo dara xamoo dara mënoo dara yaa ngi bari bàkkaar fees dell doyadi taxaw ci kanamu bóor bu set bu sell bu yiw bu bari yërmande te ubbi ay buntam taxaw ngir jéggal la buur bu bari doole boo xamante ni kenn mënta jàkkaarloo ak moom ndax majesté ak caractère yu sublime yi waaw ak magnificence am ak maestria hmm. ak dooleem waaw ndeysaan ngay dund loolu affaire bi loolu la moo tax moom laay wax ne ma ne ustaas yi ñooy jàngale nan ngay jullee waaye nit yàlla yi ñoo lay jàngale nan la soxol xol di jullee dégg ngeen ma ah loolu mooy njëriñu sëriñ mooy fexe ba ni sa jëmm ji di jullee sa xol bi di jullee noonu te loolu kenn mënu koo am lu dul ci sellal mooy al ixlaas wa ma umiru illa lu ya'budu llaha ah muxlisiina al ixlaas yàlla nañ ci yàlla defal waaw kon loolu moo am solo su ko defee yonente waxoon na ko sallallahu alayhi wasallam nee na ci mujjug jamono jàkke yi dina fees dellëkkey jëmm waaye du am xol ñëw na waxoon na ne alxuraan dara dootu ci des lu dul mbind mi yegg si na faut faire nañu xoolaat ni ñuy jaamoo yàlla façon julli yi ma gis du noonu waaw lan moo tax yàlla ne inna salata tanha anil wahsha'i wal munkar kuy julli doo def lu bon te yow ngay julli di gën a dëng ça signifie quoi waxu yàlla ji moodul dëgg wala yow yaa defewul ni yàlla waxee ah wuyu leen ma dama ne wax ji moo dul dëgg alxuraan ji moo dul dëgg wala yaa deful li yàlla wax yaa deful yàlla wax yow xanaa Malick Lo mii rek su la waxoon ne dinaa la may dix nga mën a yaakaar ni dina la may dix mille te dina war a mën a may dix mille mais yàlla ne doo jullee maraas la yow ngay julli di a tilim mooy julli woo mooy lan yee say rem moo ngi julli mais sa xol bi julliwul sa ruux bi julliwul ko defee nañu raxasar suñu xol génn ci yi bon yépp iñaan soxor yéene lu bon di tëkku nit ñi di yéene defante yooyu yëpp dindi leen ko seen xol ngeen raxas ko loolu day gàttal fan dee sa xol yu bon day gàttal fan da xëy rek am cancer dee xol li nga ci sa li nga ci li liñ ci liñ ci duy ba mu fees ngir mu mën a dund naat mooy ay yéene yu rëy man de am naa yéene tabax jàkka man de am naa yéene tabax juma man de gis naa sama koñ jàkka ji dafa jàkka ji peinture bi dafa lëndëm am naa yéene du ma yàlla joxe ku benn xaalis ma peinture ko man de am naa yéene sama tante ji dafa bëgg l'islam bëgg naa ko yóbbu Makka man de am naa yéene dimbali sama tante jee ca koñ bee am na foofu mais jotul loxoom jotul ginnaawam bëgg naa ko dimbali man de am naa yéene waaw kay du gàmmu gi jotee ma jënd fukki nag yéene yooyu moom ngay sol sa xol ba mu fees loolu mooy dundal sa xol te dalay yokk jom parce que si tu des intentions bu dee am nga yéene yu wér te mu dëggu ci yow doo tëdd nelaw da ngay lii da ngay liggéey pour réaliser ko da ngay am détermination abnégation ak pugnacité ngir mën ko réaliser donc seen xol yi laabal leen ko raxas leen ko purifier leen ko ngeen sol ci ay yéene yu rafet ay intention yu noble soxor ak defante ak iñaan génn leen ci bu leen di xool tamit li nit ñi am parce que nit ñi li ñu am yàlla lañ ko jox du ñoom yow li ngay def coono yi ngay def pour xam kii li mu am soo ko defee yow am soo ko defee am mm-hmm. mais toog rek di lijjanti kii oto bi mu yor pour ndox nekkul ci lii fu mu nekk fu mu jógee waaw nangam nangam di lay di inventé di woote fii pour am information coono boobu doo ko defee ci sa bopp am comme moom kon loolu nañ ko bàyyi xel su ko defee ñaari mbir yooyu laa bëggoon waxtaan ak yéen beneen mbir mi bu bëggoon waxtaan ak yéen muy ñetteel bi ñeenteel bee ci des rek ñu ñaan ndax liggéey baa ngi ñuy xaar te pare na euh, beneen mbir mu waxtaan ak yéen mooy ngeen xam ni ñun dañoo am projet dañoo am projet am na ñoo xam ne nag foo leen gis ñoo ngi projet xam nga est ce xam ngeen déjà ah non temps dama nekk ci kii xam nga am na yu te nga nekkuñ ci dara ci yooyu la ñuy nekk rek di di di sama nekk ci projet man am na man comprendre moom sax am na ci gaa yi ko daan ñëw fii toujours chaque jour heure bu ñuy naan ma sama projet bi sama projet man bu ma gis ma ne ko eh, léegi xam nga nan la ñuy def. man am naa fi ay xarit yoo xamante ni ay gars yi fii ñoom ay juriste lañu ay affaire dañuy jàng affaire droit dinaa la booleeg ñoom nga waxtaan ak ñoom ci sa procès bi ndekete moom projet la may wax chaque jour parce que chaque jour mu ñëw di ma expliquer te ay problème rek moom projet la quoi mais projet boo xamante ne am na trois ans ba dara taxawu ci chaque jour mu ñëw sëñ Mor sama procès bi sama procès bi ndekete moom procès boobu <laughs> ndeysaan yooyu yooyu baaxul tugg rek foo toll di xalaat di gént rek kooku baaxul waaw le monde euh, ne se fait pas ne se bâtit pas par le rêve mm. rêve mën na déclencher mais ay action moo koy lijjanti saa mm-hmm. du ma waxee dañu projet mooy li ma leen daan wax safina famille la famille la te ñun dafa am ay défis yoo xamante ni dafa secouer le monde te ñun jamono dañu cee yaakaar ngir ñu am ci ay solution ñun nag yi gars yi di nekk nekkuñ ci ñu nous sommes dans le concret et dans le xam nga doo gisee le problème spirituel bi ñu am ci àdduna bi surtout ay Sénégal yi problème spirituel bi bi ñu am mooy nous sommes toujours au ciel or le monde là c'est ay monde intangible yooyu amatul loolu sa biir nekk nga koy gént dund ko après jeex na soo paree nga wax waxtaan ci sëriñ mun la lii la après nga avancé nous sommes au vingt et unième siècle ci ñoom vingt et unième siècle c'est le monde du concret ñun loolu mooy suñu problème lu tax suñu jeunesse bi mënatuñu leen téye ñu wa ñuy bàyyi diine ji mais war nañoo laaj lu tax loolu parce que ñun li ñuy le discours qu'on prône le discours qu'on tient à nos jeunes ak réalité monde bi dafa dafa am dichotomie nous sommes dañuy kii ah waaw asamaan si ba mu kiiyee ak jaww jaww ji garab ga daal di naaw tëb après ci biir géej gi géej géej jën ba génn génn benn ak mbuusu xaalis mbaax yooyu doo koy wax mais ñi danaan kii daan day fo yow ñun ñu xiif dina laaj ceeb nga ay fii la génneeg jënd la rawaat yu demee noonu ñun ñi ceeb ñu bëgg xam nga li ma bëgg a nous sommes au vingt-et-unième siècle c'est le monde du concret du réel affaire yooyu nañ ko denc c'est privé. c'est intime sa diggante ak sa borom la sa diggante ak sa sëriñ la gérer leen ko le problème bi ñu am mooy loolu parce que léegi dañoo jël l'espace intime yu sànni ko ci tele bi li daan nit ñi daan dund seen biir néeg seen borom yëpp gars yi exposé nañ ko te niñ ko defee ci wàllu diine noonu lañ ko defee ci wàllu social toute la sexualité moo ngi ci télé bi au nom de quoi de la liberté xam nga da kii te c'est des émissions qu'on n'encadre pas parce que ay nit nañ ñoo xamante ñooy toog di wax te yooyu war na ay psychologue war na ay philosophe war na ay borom xam-xam ay nitu diine yuy encadrer émission yooyu mooy seen émission thématique yooyu pour lépp lu ñuy def ci émission bala ñu koo génne philosophe yi ak borom xam-xam yi ak nitu yi wax leen ni lii kat c'est dangereux pour les jeunes lii c'est dangereux pour les couples lii man parce que ñoom seen émission yooyu baax na dina defar ay digganteeg yooyu de mais li mu tas ci sëy kenn xamul lu mu toll parce que daan daan naan ah jigéen ju baax la nii la war a mel jigéen ju baax nii la war a mel jigéen ju baax de nangam nangam ñiy woote téléphone nangam nangam su ko defee léegi Malick Lo daal ne eh mais kii waa télé bi ñu wax jigéen ju baax yëpp nekkul sama jabar dégg nga li ma ko wax 11 ko ñu ne jigéen ju baax dafa war a lii dafa war a laa dafa war a nga daal di tourné daal nañ waaw mais attention. nga natt yi wax yëpp sa jabar gisoo ci benn léegi nooy. bu dee yow yow amoo amoo base dëgëru nooy de sa jabar day ñëw nuyu la rek nga commencé indi problème lan la nga ne ko dara nii rek ngeen di def coow la commencé moom it mu ne waaw mais yow sëñ yow foo meree loolu ko la tooñ lan la mu mun la eh dama la nag nag ma puus ah. eh, man maa ko def sax waxoon nañ ma ko. waaw seetkat bi waxoon na ma ko yëpp dama juum sax mais man kay man non maa ngi soo comprendre ci loolu ngay topp du yàlla dikkul sëy ba tas c'est la même chose pour góor gi góor gu baax nii lay mel góor gu baax day am si kii day watoog day yooyu su ko defee nga ñëw commencé indi sa say problème sa dañuy defar de waaye li ñu yàq ëpp te ñoom kat ñoom kat war nañu def émission ci seen bopp de wala bopp hmm. woon def émission ci seen bopp ñoom. Hmm. dugg ci seen biiri lal ak seen biir biiri néeg ak seen i douche intérieure wan ñu la ca nekk ñoom lu tax chaque onze heures am accès ci suñuy biiri néeg am accès ci suñuy lal ak suñuy cuuraay ak suñuy vie intime kan moo leen may droit boobu ba ñu juger le Sénégal ak les Sénégalais naan kii moo baax ak kii moo bon kan moo leen jox autorisation pour ñu éduquer le peuple ban décret ban loi moo leen ko jox y a problème moo tax il faut que nit ñi yeewu xam li xew ci àdduna bi monde bi c'est dangereux ku ci amul kilifa amoo foo wéer rek musiba am donc ma ne ñun dañoo am ay défi yu taxaw suñu kanam défi yooyu comme li wax dans le concret ñun dañoo war a œuvrer ci dimbali jeunes yi nga xamante ni dañuy jëfandikoo drogue toj na àdduna bi booy yu bëri toxatun sax cigarette direct yamba dañ ci ci ci dar yii di dox nii ci mbedd mi gis jeune mu yor butéelu Sprite am boole ci mbuus butéelu Sprite kay ñoo def mbuus mbuus mu ñuul yow doo xanaa ñeneen ñi ngay dajal di kii mais sëñ Mor doo dajeeg moom dina xam ne waaye nga yor sàngara la ñuy yor di doxal nii di naan butéelu Sprite lañ koy def nga di teg diil nit ñi te fekk gars yi àddina leen bu yàgg yooyu dañ ko yooyu ñun ci yooyu la ñuy dox pour jéem ko li jëm di dimbali ñooñu ngir mën leen dimbali jàppale leen tibbeeku ci alxuraan ak sunna ak tamit xam-xam yi nga xamante ni c'est des xam-xam conventionnels man yooyu laa bëgg ñu ñu taxaw ci jéem a jàppale jeunesse bi parce que jeunesse bi leen daal metti na metti na man ñun kenn ku ci nekk ñun ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk am nga sa xarit boo xamante ni ku la waxoon ne dina yàqoo ni yàqu doo ko gëm ñii ci drogue ñi ci sàngara ñi ci jigéen ñi ci leneen ñii ci leneen ñooñu nag waruñu leen a bàyyi kenn waru leen dàq dañ leen war a reprendre dimbali leen avec des structures avec mangor jàppale leen parce que c'est la jeunesse du prophète Mohammed c'est la jeunesse du Sénégal il les aide yàlla ñu yàlla dimbali amiin barke alxuraan barke fatih amiin bi ci des ci lay tëjee mooy barkeelu ci yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam xam <laughs> ak a baax sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ah, waaw xam nga soo yàggee sikkar mbir mi ci xel mi lay njëkk ñëw su xel mi doxee day dem ba wàllu ko xol bi parce que zikr loolu la zikr xel moo ciy njëkk mooy na nga yaa ah, man damaa bëgg zikkar wala sama xel dafay dem ci yàlla nga jël sa kurus wala sa alquran léegi nga commencé di tudd yàlla ak salamin laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wala ngay def allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliq wala allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala hasbunallah loolu daal loolu sikkar daal léegi nag soo ko yàggee sikkar di ko defee ci sa làmmiñ bés day jot nag sa xol bi moom mooy jël relais bi su boobaa da si sikkar ba feebar rek bis rek ah nga sikkar ba bis mënatoo sikkar ba mënatoo sikkar rek nga dégg sa xol bi nag muy sikkar yéen ngay dégg léegi nag yow xam nga ne bi nga sonnee wala boo feebaree sa làmmiñ moom mënatul dem léegi nag xol bi moom ba nga ko déggee muy sikkar nga bëgg nelaw wala nga bëgg a tëdd wala nga bëgg sangu nga ne ko sawaay léegi nag damaa bëgg a sangu wala damaa bëgg nelaw nga ne ko noppil moom dootu la dégg moom day sax rek di sikkar hmm. day sax rek di sikkar yàlla nañ ko yàlla defal comme sujjóot bi rek julli gii ñuy julli doo yàggee di julli ak sa yaram bis di nga tourner rek gis sa xol mu sujjóot te sa xol du sujjóotee soo génnee jàkka ja fa nga koy bàyyi bu dee sa néeg la fa nga koy bàyyi dootul sikki ba yomal xiyam mun na jox sujudul qalbi wala sujudu ak sujud ad daimi kooku nag moom ñoom la yàlla wax ne suratul euh, wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siniin wa haza al baladil amin laqad xalaqna al insana fii fi ahsani taqwimi thumma radadnaahu asfala saafiliina ñan ñan ñooy exception ya illa alladina amanu wa amilu salihati fa lahum fa lahum ajrun gayru mamnun yàlla nee na am na ñoo xamante ni suñ defee benn ñu fay leen benn wala ñu def benn ñu fay leen fukk wala ñu def benn ñu fay leen ba sept cent yonent wax na ko waaye yàlla nee na am na ñoo xamante ni falahum ñeel na leen ñoo ñu may wax ajrun kontooru ba yiw kontooru teraanga kontooru bien fait kontooru bon ak bonne action xayru mamnuunin bu dul arrêté ti ba yawmal qiyaam loolu ñu ci yàlla diwol ko kenn mënut ko daf ci yàlla parce que moom sooy nelaw moom moo ngay sikkar suy sangu moo ngay sikkar yàlla nañ ko yàlla defal amiin waaw boobu nag sax am na bu ko gën a kawe mooy zikkaru xol zikkaru ruuxu ndax ruuxu moo gën a yaatu xol yaatu na lool waaye ruuxu moo ko gën a yaatu ndax ruuxu caractère absolu bu yàlla bi ruux yàlla daf ko wàllu ruuxu ndax ruuxu ci mbiru yàlla la bokk quli ruux min amri rabbi waaw ma ngoog njaboot gee tax bëgguma dugg ci kii yooyu pour bañ a leen réeral daal waaw mais soo demee ba àgg ci loolu may wax noonu yàlla nañu ko yàlla da ngay nag daal di nekk ci lii arifine yi di wooyee mushahadatu mushahadatu moom la ñuy contemplation nga xamante ni léegi dootoo ñàkk a jàkkaarloog yonent bi mukk waaw am na ñoo xam nag am nañ ko naturellement ku mel ni ñu ku ki ñuy wax xawfu rawsu bi rawsu zamaan xutbu zamaan nu jamono du tàggoog yonent bi man bi ma ko njëkkee jàng ci abul abbas al mursi nit yàlla bu mag la ñu wax ko ci moom mu ne du du ma gisul yonent bi une rek bokkatuma ci lislaam man bi ma ko njëkkee jàng dama daanu waaw léegi nag ndeysaan gis nga sëñ Malick nee allah waaye des na Seyd Ahmed Tidiane yi radiyallahu anhu moo ñu ci dimbali ndax moo wax ne loolu du pour abul abbas mursi kase ku nekk xutbu zamaan rek noonu la dégg nga wax bi waaw ku nekk xutbu zamaan rek loolu c'est une euh, prérogative du xutbu zamaan mhm. il se sépare jamais du prophète et de Cheikh Tidiane dégg ngeen aha léegi dootoo tàggoog yonent bi foo tourné yaa ngi jàkkaarloo ak moom léegi nag loolu moo la ñu mooy mushahada xam nga regarder observer Euh, ak yan yan verbe ñoo bokk ci xol contempler moo ci mujj regarder ak observer apercevoir entrevoir yooyu yëpp ci façon gis la apercevoir mooy lan ci wolof. seen seen regarder mooy lan. xool xool observer mooy lan mooy luññutu. xool di xoolaat ak xul mooy façon xam ngeen xool yi may wax. xool yooyu nga mel ni ku ñu aali bët rek léeg-léeg gars du ñu xaaloo noonu la lay def da naan la jàkk rek ne su ko defee nag fekk man àddina bi xool naa la bu yàgg doo may jege ma lay jox benn matière yi gaañ naa la bu yàgg ah dañuy xaalu kañ gaañ la gisoo sànq bañ nekkee saal salle ba sama benn mbokku murit ñëw fa ñuy waxtaan ba càgg ma gis bët yee commencé taa ma ne ko waa baax na tàllal ma ñaanal la jërëjëf albarka jërëjëf bismillah ah gars yi nekkuñu fa ponkali nekkuñu fa da damay song gaañ ma gaa yi gaa yi seen xaal dafa doy waar waaw ah, mu ji du ma dee nag ma jullee ma ne ko ba tàllalal sa loxo tàllal jërëjëf albarka ëf bismillah ah damay gaañ damay gaañ te njaboot la ah da ngeen nangu ma dee léegi ah ah waaye sëñ naa dund ba ci kanam tuuti nag ah, ah. waaw ndeysaan ndeysaan ah. wax nga dëgg sax tamit de nga dëgg de ñun de yàllaa ñu rey du malakul mooti moo ñu rey nag dëgg yàlla waaw incha allah allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa ah am na ñoo xamante ni malakul mawt du jël seen ruur yàlla moo leen di rey mooy root seen ruur te rey bi sax du la rey de ma du sax moo gën a gàtt sax ay cers da def nii rek roofaat la dund xam nga bëgg a mhm. mooy courant coupure yu gaaw yooyu taaf taaf ñu naan waa coupé na ak coupé wul ñu ngoog yàlla nañu ko yàlla defal. ñun ñëpp incha allah. léegi nag foofu lay daanelee. c'est-à-dire gis doo tollee foofu xamante ni doo too mën a sax siggi xool asamaan yaa ngi am kersa rek que yaa ngi jàkkaarloog waa ji bi nag doo jàkkaarloog moom mooy yaa ngi jàkkaarloog yàlla rek ci yàlla gis yàlla amul sëñ moo ko kenn du ko wet kenn du gis yàlla kenn du àgg ci yàlla ci àgg seulement doo moom yaa ngi àgg ci yàlla cax rek bu ndaw <laughs> xam nga leen bëgg wax loolu la de yaay da leen tëddil rek nit day yeewu waaye projecteur bi rek mënoo dem jekk bu suba ba ma demee fii ci boutique Mbaye Fall ma day gis yàlla de ma ne ko eh, gis mu ne wax ma ne ko kaay ñëwal boobu boori treize heures moo ngi tàng ma ne ko xoolal jant bi mu moo ngi sol ay lunettes mu jël lunette ne day dugal ci bët yi ma ne ko xool avec tes les yeux de que yaa ma wax nii nga ko gisee nii bay luqi say bët sa bët yi ma ne ko waa léegi xoolal jant bi mu ne ma non lunette ma ne ko dindi lunette nga xool ko mu ne ma non kon sa bëti day toj ma ne ko yow leeru jant bi mënoo ko résister di di xool rek leer leeru yàlla parle du cœur c'est l'œil du cœur sa waay xale yu bëri loolu lañ leen tax a ñi faut faire attention waaye léegi gis yàlla pour lan sax yàlla wax ñu ne nga gis ko dañ la wax nga jaamu ko <laughs> ñoom dañuy ko rek dañ lay jógal ci ay détails nga bàyyi essentiel ci wet ga mm-hmm. pour lan yow kaay ma la am na benn trader boo xam soxla mu turam sax dama leen di wax histoire bi rek ngeen xam loolu moo ma ci intéressé man yooyu du ma sax seen tur ndax bëgguma leen xam trader boobu dafa def benn coup bu mag ci chocolat dafa xëy bis rek jël ay milliards milliards milliards jënd ko chocolat chocolat marché bu garaaw la ci Londres la nekk anglais la denc ko ñaari fan ñetti fan ndekete boobu moom sentir na ni crise dina am mu jënd lépp daal teg tuuti leen ci teg ak crise am mu jaayaat lépp coup boobu nee nañ ci histoire économique ba tey jii kenn mësul gis coup bu toll noonu kenn mosul gis coup bu mel noonu te waajoo di noonu moom du lekk sax chocolat c'est ça qui m'intéresse là yi ñoom ñi ay jëriñ lañ dañuy liggéey ci ay entreprise yoo xamante ni duñ dinañ dund ba dee duñ gis seen patron par kayit rek la ñuy maire maire yónnee yónnee liggéey te ay milliards la ñuy traité mbir mi du problème de gis problème d'action la et de résultat ah, il faut se focaliser sur l'essentiel l'essentiel mooy wa maa xalaqtul na wal insa illa liya'budun yàlla neen bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ma lu dul loolu soo ko defee du ëllëgee dina la duma te kenn du la fa fekk yàlla musal ci lool léegi dama bëgg wax ne gis nga soo nekkee ci contemplation boobu contemplation boobu naxaate quoi di ci wax ay affaires yoo xamante ne amu ci c'est-à-dire wax na wax naa la ko korok yow noonu mhm. parce que léeg-léeg yi dañuy ñëw di jël si ay bagages su may wax ci mbooloo yi ñu koy profité quoi di wane ne ñoom ay ko jox ci biir néeg ni ni ah seen ah, ko jox inbox ci biir quoi wala mu woo ma Skype ma laalal ko ko muy dem nag di rey gars yi foofu gars yi dañuy def yooyu yëpp loolu loolu bu dee bu dee ñii la dañ lay tëj loolu la ñuy usurpation la usurpation usurpa juriste nga yow nee na du ma juriste waaye xam naa ko mu xaddam ah. utiliser non kaneen quoi. waaw wala nga sol tenue policier tëddoo policier. tëddoo policier ak lan beneen exemple. voilà ma dem di jàngale ni man maay Serigne Mor benn waxtaan bu ñu la woowoon. waaw ma dem. sol sama mbokk di ko waxtaan te du ma sëriñ loolu usurpation la. c'est de la tricherie aussi. et c'est de l'escroquerie. escroquerie kooku c'est l'acte lay wax yow moo nga xam li wax nag de léegi léegi juriste yaa ngi nii ñii ay wuu bu dugg ci acte pénal ak yooyu waxal usurpation ak yam ci ah <laughs> gars yi de dañuy tëj leer naa lay sa bi moom kuy wax moom ci affaire droit moom de boo nga xam ñii ñëpp ay docteur lañu ah c'est sûr ah oui donc ay kii avocat la kii avocat la kii doctorat la doctorat mooy lan kuy def doctorat te nekkagul docteur di war a soutenir inscrire na ba noppi loolu mooy doctorant nekkagul docteur attention am na ñeneen ñu ñëwul gars yi ñoom Dieng gars yu grave ak Thiaw ji bi Thiaw fii moom affaire droit moom nga lu fi gaa yi nekkul nag xoola maa ngi teg tànk di dosé di di wax yokk ay termes yi ma leen di laal duñ ko xam léeg-léeg léeg-léeg ma léeg ma est-ce que tu la minute. <laughs> ñu naan waaw waaw il est l'heure waaye man nag nga naan ah mooy la minute kañ mooy kayit ji biñ defee décision juriste bi ci ci ci ci droit euh, ba ñu war a jox greffier bi loolu la la minute su koy maanaam eh, eh, xam nga minute yow ñu naan waaw minute montre bi waaw am naa la bu yàgg loolu laa ci bëgg waaw. ñun yooyu lañ yor bagage yooyu lañ yor doo ñu bëggee fontoo foofu lañ lay dugal <laughs> njël bi léegi mushahadatu boobu ma bëgg a wax mooy contemplation bi fo loolu rek laay wax c'est-à-dire contemplation pour man moom la gaari fi ne di wax dangay ngay jàkkaarloo lëfitoor di bëgg di kontaan man pour man contemplation sax amul waaw wallahi la loolu nag loolu bi ma ko xamee sax yàggul matul sax weer <laughs> contemplation rek laa gëmoon nag waaye gëm naa sax léegi gëm naa léegi ne Euh, contemplation amul waaw man pour man kersa rek am kersa waaw parce que ku dem ba jàkkaarloog yonent bi ni mu taaroo ak ni mu yiwee ak ni mu baaxee ak ni mu matee ragal naa doo tala xool taaram yow ci saasi si ngay am kersa ku dem ba jàkkaar jàkkaarloog le yàlla tamit mu yonent bi sallallahu alayhi comme li ma leen ko junde woon soo xoolee yow say bàkkaar ak say doyadi ak say yëf di nga tal leneen lu dul xool ko yaakaar naa ni ndeysaan sooratul mutaffifin yàlla nee na am na ñoo xam ne yawmal am yàlla dina leen xañ kanamam kallaa innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuun la mahjubuun am na ñoo xam te ne yawmal qiyaam jàkkaarloog yàlla waaw yàlla nañu yàlla dimbali li ma bëgg a wax foofu lu simple la mooy fexe leen ba na ngeen saxal kersa seen diggante ak seen borom foo leen toll na ngeen jël seeni i bàkkaar sànni ko ci seen kanam seen i bët loolu mooy tax su yi di julli teel ma xam nga allahu akbar di taxaw taxaw gëree yow soo xalaatee say bàkkaar rek da ngay sëgg waaw moo ngi mel ni nga dajeek inspecteur boo xamante ni ñëpp nee nañ dafa soxor mu nga war a di la di la di la déglu xam nga ni doo fa nekk di ko xulli de waaw waaw oui monsieur waaw noonu rek ngay ñu nit noonu te foofu la yëkkati ku nekk mooy soo nekkee sa kanam borom fàttali see bàkkaar ak say say yi ak say jubadi yi nga xamante ni bëggoo kenn xam suñ ko xamoon dootu la jox la ko nga teewlu ko sa xol ci saa si nga sëkk doo la fa nekk sax di def ñëw ji leen di di di gëm gëmlu wala yow eh wàccee sa loxo yi te def ndànk toroxlu loolu bu gën a naan day loolu du la jariñ li lay jëriñ mooy nga xam yaa ngi ci kanamu buur bu mag nga toroxlu ba sa yax bii ci ginnaaw génn sooy julli sooy du sëgg sëgg bu rafet jàpp say oom mel ni ku ko ku ko téye di xool fi ngay sëgg te bañ a sëggee nii xam ñoom dana ñoo tabee ci julli ba nii la ñuy def baaxul am na ñoo xamante ni dañoo tayal nii la ñuy def baaxul nii ngay def dafa war a perpendiculaire perpendiculaire sa tànk yi ak sa jëmm ji yëpp jublu penku bul def nii bul def nii bul def nii sa tànk yi sa baaraam yi dañoo war a jublu penku loolu mooy tax sa yaram yëpp du jublu penku day mujj sa xol jublu penku Sénégal seen gars jublu ñu penku say baaraam nii nga ko war a nii xoolal ni may def nii ngay def mu jublu penku sa jëmm ji taxaw taxaw bu jub ku la gis xam ne tuy ogandafa hmm. sooy kàbbar nga kàbbar kàbbar bu teey bul def nii comme léeg-léeg ma gis ne moom nii la ñu ne allahu akbar sa borom nga nekk ci kanamam allahu akbar euh, discipline soo paree bul def nii allahu akbar di des nii li may wax soo ma ma am am amul ma noppi di balancé jigéen ñoo xamante ni jël bi ñii ci fii la ñuy teg ñii fii ñii fii ñu jigéen ñoo xam nii la ñuy na ñu gën la ñuy def góor sax la ñuy jël teg fii xam nga yow comme xamoo xamoo nuñ koy defee wàcceel sa loxo noppalu soo wàccee am julli soo defee nii am julli te bii xamoo ñii fi lañu teg ñii fii ci kaw am na ñu gën a nii lañuy def wàcceel nekk nit dal soo dee ñi lan lay suulee waaw ci sa loxo man pour man lii moo gën a modeste bii dafa am lu jéem a dund bi jéem a aay tamit et puis da ngay déranger di wér nit ñëpp def yooyu baaxul tu bu baax sijji bu baax taxaw am ñoom di nii lañuy def sijji dem nañu rop nañu àgg nañu fii mhm. nga ru sujjóot bu baax xamul la may def lii mhm. yomal xiyam lii yëpp yàlla dina ah. Ah. sooy sujjóot sooy sujjóot bul def nii nii baaxul nii baaxul am na ñuy def nii comme xaj ni muy def baaxul nii baaxul am na ñuy def nii baaxul en principe dooy sujjóot soo tegee sa loxo ci suuf sa ba sa bopp day tegu ci sa diggante ñaari loxo ba nga xamante ne sunu daggoon say ñaari nopp day dal say kaw ñaari loxo te kuy sujjóot da ngay sujjóotee jë ak bakken am na ñu bari bopp su fii rek la sujjóotee samp fii la ñuy sujjóotee ak fii hmm. sujjóot Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na bu leen julli sax ci ginnaaw kuy def lu yëg ñëpp subhaana rabbil ala hmm. hmm. julli lu mu bon bon au moins quatre minutes au moins mais une minute nga dégg sa loolu nga tisbaar yow gymnastique nga def julli woo ñetti subhaana rabbiyal azim ñetti am na ci gars yu bëri fukk la ñuy def wala six da def trois yu yéex subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa wala nga def subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa mooy six six yu gaaw wala trois yu gàtt nga jugaat toog julli ñaari yoon lañuy jàpp loxo ci julli ñaari yoon mooy bu dee julli ñeenti raaka ñaari yoon lañuy jàpp loxo mooy ñaari yoon sooy taaya kase mais ñu bëri dañ naan ni allahu akbar sujjóot allahu akbar def ni allahu akbar allahu akbar allahu déedéet julli ñaari yoon la ñuy jàpp loxo mooy doy taaye premier taaye ak deuxième taaye bu dee suba la benn ta benn yoon ngay jàpp sa loxo te sooy jàpp sa loxo nii ngay def da jël sa ñetti def leen wan leen na ñetti baaraam yi ngay téye nii xool leen ñetti yi téye leen ko ma gis téye leen yéen nga jël baaraam bi mag bii bii nu mu tuddati baaraamu dee bi nga teg ko ci kaw ñetti baaraam yi defal gis index bi mooy nekk nii bii mooy ban bii bii nu bi ngay teg ci kaw. majeur bi di majeur la. Mm-hmm. waaw majeur la non. Mm-hmm. waaw moom nga nii la ñuy def. index bi joxoon su la neexee ngay def nii. su la neexee rek nga def nii rek. ñett yëpp baax na bu leen def di sujjóot def nii allahu akbar ah allahu akbar déedéet du noonu ah ah. waaw mën nga wëndeel tuuti rek xam nga lislaam li mu bañ mooy ëppal. xam nga am na ñoo xamante dañoo jógee ba nii la ñuy def nii ma <laughs> ne loolu far la am ban diine <laughs> defal nii rek ndànk rek ah bu ko defee dooy tari sa alquran tamit ngay teewlu bu baax def bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin taxaw arrahmani irrahim taxaw maliki yawmiddin taxaw ta ni a def bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin yaa gën a yaa gën a sa leen salaam déedéet loolu kenn du ko jullee su ko defee li ma leen wax nii noonu ngay defee sa julli ba mu mat boole ci di teewlu ci sa xol su ko defee yàlla subhaanahu wa taala mën nañoo nangul yàlla nañu yàlla nangul su ko defee nañu dund kersa sax suñu diggante ak suñu borom nañu jël suñu bàkkaar teg suñu kanam lépp lu ñu def ci lu baax nañ ko fàtte jeex na kuy dund ci diggante bii ma lay wax insha allah sa àdduna dina baax sa àllaaxira dina baax fii doo torox te soo dee àdduna bi yem directement su ko defee li may li may daan leen mooy gërëm sama mbokk taalibe yi sama soppe yi sama xarit yi ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñëw tabaarakallaahu kii yi ma gën a jege nii mooy maître Malick Lo avocat à la cour à Dakar ak euh, sëñ ay ni na Diop di seen xarit tabarakallahu di euh, borom xam-xam di jàngkat di xarit ci gars yi ak maître Mballo Thiam di professeur ci université yu bëri fii ci Dakar di jàngale droit tabarakallahu ñun ñoo bokkoon nekk ma man ñoo amandoo licence tabarakallahu ñu ñëw comme d'habitude daaw ñëwoon nañ fi ah comme li ma leen waxoon rek c'est des exemples ñoo ngi nii am nañ seen doctorat am nañ seen master yu baax am nañ seen i poste yu baax ay avocat lañu waaye kenn mënu leen seen diine ñoo ngi jël seen wérd di sikkar seen i salaatu ala nabi di jàng seen alquran respecté seen diine loolu kon yéen ñëpp xale yi tamit ngeen roy ci ñoom insha allah dégg mu Moustapha Dieye ñoo ngi koy fàttaliku bu baax tabarakallahu kii moom nitu démb la depuis quatre-vingt-quinze ñoo ngi ànd léegi mu def vingt et un ans je crois ah Moustapha Maguette ñoo ngi bëgg a nekk mag na kii maam la wallahi ndeysaan waaw seen Omar Diop moo toog nii moom sama xarit la sama lépp la sama confident la sama lépp la waaye talaa xam na ci man lu bare bare bare moo ngi jógee ba Kër Massar ñëw euh, ànd ak ñun tabaarakallahu euh, sunu mbokk yi ñëpp ñëw nañu ànd ak seen i jëkkër ànd ak seen i xarit gis naa ñëpp ñëpp nuyoo nañu wëllëree yi yi wëllëree yi wasoor parce que fii kër wàccuwaay la waaw kër teraanga la këru xéewal la na ngeen xam daal yéen ñëpp man nuyu naa leen ziar naa leen su ma ci tuddul tamit xamal ni sama xol tudd na la wallaay te loolu moo ëpp doole yéen ñëpp nag muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw te maa ngi leen di wax ngeen may ñaanal yàlla bu baax waaw ni ngeen ma yaakaaree noonu laa leen yaakaaree foo leen jullee de leen ma fàttaliku yàlla de leen ma ñaanal yàlla yàlla jéggal ma baal ma te defal ma ay xéewal waaw ñaanal ma loolu bu baax incha allah te ñu bokk ko incha allah aduna ak alaxira merkat mm. yi moom la ñu ubbee woon moom la ñuy tëjee yàlla ko yàlla fay yàlla na ko yàlla dooli xéewal dooli ko sutura dooli ko teraanga mm. jiit ngañu tey jii lu nekk am na ci safina poste yu nekk ñu gaayaan ko gaayaan ko yor te teewul ñoo ngi sukk fii di raam ñoo ngi ca waañoo di togg am na ñoo xam ne fii ay ingénieurs yu mag lañu ay borom yi daraja lañu borom yi xam-xam lañu ay cadre lañu tànku ren lañu def ñoo togg togg yi di yenu bool yi di yóbbu mënoo xam ni ay noonu lañ toll waaw te loolu yëpp sant yàlla la te loolu mooy wane ni ñun suñu liggéey mat na parce que tey jii du nekkoon ñoom duñu demee ba am ay cër nekk ay professeur ak nekk ay ingénieur ak ay ay ba noppi ne ah léegi ñii dañoo soof nangam nangam ça signifie que dara amu fa waaye tey jii lañ gën a nekk taalibe ci lañ gën a tame ci lañ gën a baax gërëm nañ ñëpp sant sant nañ ñëpp ñëpp liggéey nañu ñi mën def nañu ñi am xaalis joxe nañu ñii am seen xalaat joxe nañu ñoom Ibrahima Diop ña ca ña ca France ñoo nga ca internet ba ñoo yor bi ñu bëri sax dañu ni maa ci nekk dinaa ciy nekk sax waaye du toujours li ci ëpp mom moom moo ci nekk wala sëlben nii wala yaa xam njaay hmm, ñoo ci taxaw jóobu ñoom ñëpp ku ci nekk la ñu mën yaa ngi ciy taxaw ci kër gi taxaw ci diine ji di liggéey di nekk ñu vigilant parce que internet dafa garaaw lu nekk a ngi ci mais maa ngi gis gars seen vigilance lu ñu bind ci kër gi rek ñu liir xool lu ci jaarul yoon nga gis ci saas ñu bind corriger defar mais c'est ça nit day day day toppatoo yëg sëriñam loolu dafa am solo ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp def nañu waa France waa Canada waa Japon waa waa Espagne ñëpp nañ ci def nañ ci gàmmu ku ci nekk li nga def yàlla na ko yàlla fay waa Sénégal yi ñëpp def nañ seen yitte ku ci nekk la nga daan def double na double na am na ci ñoo xamante ni wax naa ko fii ak ah dañu ñëw fi ne ma sëñ bi ah gàmmu gi moom ngoon na nga def ñaan dem seen yoon parce que amuñu luñ joxe at ma ca toog junni lañ ma jox fii lañ ma ko joxe fii junni ku ci nekk ñoom la ma jox junni ma denc at ma ca ñu dem ñoom dañoo dem yalwaani ji indi cent mille francs at ma ca topp ñu dajaloo ñoom indi cent vingt cinq mille francs ren jii ñooñu noonu groupe lañu ñaar ñoo ci jug jëndal seen bopp nag indi ci gàmmu nag boobu moom lañ jox sëriñ bi àddiya pour jàppale ko ko ci gan yi loolu mooy safina fa safina famille la te noonu ñu ko defee noonu la ko ñeneen yéene ci seen xol te insha allah yàlla dina leen jox loolu ñu ko defee hmm. kontaan nañ ci yëpp Moussa Dieye nii bo élève la ñu woon amul dara moo ngi nii boobu élève la dërëm amu ko musta am gàmm gu ma joxul ñaari junni musta am vingt et un ans vingt am gàmm gu ma joxul ñaari junni léegi sax on peut comprendre parce que peut am na ab benn bourse a moo ngay foraatu fe rek mais bi mu koy def amul dërëm dama leen jox exemple yu précis li may wax dara laa ci commenté wu noonu la demee yal na yàlla fay leen gërëm naa ñëpp gërëm sëñ mbay kontaan naa ci ñëpp ñëpp incha allah dinañ am yeneen jotaay yu gën a yaatu ñu bokk waxtaan bu baax a baax a baax gër gis naa ñëpp tamit gis naa leen de <laughs> gis naa leen baax xam naa gaa yëpp gis naa ñëpp waaw bu leen ragal dara amul benn problème ñun ñoo bokk lépp waaw fii dara matu fi dara matu fi dañuy famille la famille nag lépp a ngi ci. Mhm. wallaahi laa bi lépp ngi bu leen daw bu leen ragal famille Safina famille la ku am mata dee ko am doy dee ku am looy def ak lu bon ak lu ñëw leen. on est ensemble on s'entraide on se soutient on s'assiste mutuellement. wasalaam loolu mooy Safina. xam naa bu baax li ngay wax am na ci ñu bëri yéen ñuy jëfandikoo ak yéen ñuy def ak fa ñuy dund moo tax mais Safina lépp ngi ñun lépp ci lépp loo xalaat rek mu sa ci ñii safina ñii dañuy feeñ ne bu rek lépp a ngi ci biir kon bu ren ñu doon ci am dara dara kontaan naa ci ñëpp ñu def seen alal ñu dimbali seen rak ñu cotiser joxe seen xaalis mais katiba at mu jot mu jox mu cent mille francs xaj na ci moom jar na ganilaa bu ak ñu bëri ñeneen ñu xamante ni c'est des gens xoolal xoolal étudiants yi ñii nga xamante ni amuñu sax bourse ah deux cent mille francs lañ ñëw jox moom ma ñii def ñii xanaa dañoo sàcc xaalis amuñu lu mu demee Dakar deux cent mille francs section yi nga xamante ni ay xale yu ndaw lañ kenn liggéeyu ci indi cent vingt cinq mille ñii joxe xaalis bi mënuma ko sax laal ndax ñeewante leen ma ne ko mbay teel ngeen seet moo leen def yàlla yàlla fay ñëpp yàlla gis na seen yitte yéen ñëpp li ma leen waxoon nag ñu tax yàlla defal ñu sutura mooy ñun benn waaye dafa ñu ne moo yéen lan mooy seen secret mbooloo parce que seen mbooloo mi am na doole bari na ay intellectuels yu compliqué te kenn mësu leen dégg. ma ne ko xam nga lu tax ma ne ko nous on parle pas argent. on parle pas argent ah? on parle pas argent te duñ ko coogal parce que yooyu ñun xamuñu ko. ñun dafa am suñu nekk. loolu laa waxoon benn waaw yow su ma ñëwee seet si la samedi naan fa ataaya langu xol sama langu rafet dimanche ma war naa waar nu may def. Hmm? Hmm. samedi ma ñëw foofu naan ataaya. yi yi sama gerte gerte xot du ñàkk ma ma ma naan la sa mees yi sa sa sa sa mees yi naaj naag sa nangam nangam naan la ay live la wala ay ay tibaale la wala ay jodda ah waaw léegi du ma du ma ñëwee def loolu di samedi dimanche ma war laa wax ragalal yàlla. waaw man war du am carte conscience. c'est pas possible mënul nekk c'est pas compatible bi ci des mooy affaire xaalis ñun xaalis ñoo mën xaalis ñun. tamam ñu am xaalis laa am ah oui. mais ñun dañoo ñun ñoo mën xaalis trésorier bi kiy yor xaalis bi su gàmmu gi jotee mooy njëkk indi cent mille francs ni ma lii moom laa ubbee te ñuy cotiser mille francs la ñuy joxe wala cinq mille waaw kuy cotiser cent mille dina jël mille francs jàmbur jeex na loolu la moo tax ñu am ñu problème yooyu te ñun sutura la ñuy dundee ki joxe fi ne nii kenn xamul ki def lii ak ko def lee ñëpp a ngi ñëw ci sutura def seen gàmmu dem seen yoon parce que du pour man pour mbay yonent bi tax ñu def ko ci lañ koy dépensé fi ne nii wóor na ma ni def nañ un million cinq cent mille loolu deux millions man wóor na ma loolu xajul woon ci man xam ngeen kooku mënoon ngeen ko def benn addee bu naaj defal ma ko ci enveloppe ah ma mën cee soqeeku waat ba enregistré woo leen ma ah gars yi sax xamuñu soqeeku xamuñu loolu ñun loolu mara waa mara ba ko xam loolu xamoo leen ko waaw ma ngoog mais ñun ñëpp noonu la ñuy def ñun ñëpp dañuy liggéey ngir yonent bi sallallahu alayhi dafa mel ni kon waxtu jot na pour ñu xewlu war a dem nag dem jëli sëriñ bi waaw ah waaw aca ñëwal ñu def ko du ma sax cinq minutes soxna Nabou Nabou Nabou Nabou Diaw mooy présidente section wu Grand Thiès moo bëgg a jël weer du salaatu faati waaw ci weer du bi waaw kooku sama doom la waaye Cheikh Tidiane ko fi yebal radi àllahu anu waaw waaw mhm. ah, waaw Diaw ndeysaan ah mon